بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النظرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بقي لديه ñaan a ngi goo ne ñaan gu ama am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko muy dindi njàqare eh, mi ngi tàmbalee ci allahumma inni abduk wabnu abdik allahumma inni abduka ibnu amatik jaam foofu dafa reconnaître dafa nangu dafa saxal ci ne moom mbindeefum yàlla la ku yàlla moom la moom ak ay baayam ak yaayam tàmbalee ko ci ñaari wajuram yi nga xam ne ñoo ko gën a jege ba keroog ngay àgg ci aadam ak xawaa ñun ñëpp yàlla suñu borom a leen moom mooy ki leen bind mooy ki doxal seeni mbir te kenn ci ñoom ku mën a doylu walis borom bi subhanahu wa ci dara nekku kon allahuma yow sunu borom inni man day abduka sab jaam la ibnu abdika di doomi sab jaam rombuma doon sab jaam sama baay itam rombut doon sab jaam sama yaay itam rombut doon sab jibeer naasiyati sama càmbaan te mooy sama njëlbeenu bopp mi ngi ci sa loxo yaa ci soppandiku nu la soobee yaa àtte man loo bëgg kenn koo xam ne mën naa delloo li nga àtte ci man amu ci maadin aji wéy la fiyee ci man xukmu ko sab àtte sab àtte rek rek mooy wéy ci man loo àtte ci man rek loolaay wéy moo xam àtteb diine la moo xam àtteb sharia la moo xam àtteb dogal la ñaar yëpp dañuy wéy ci jaam bi bu dee àtteb bay dellu ci kaw nu nag mooy loo xam yàlla dane mu nekk kooku moom mëni soo wuteeg moom bu dee alxukumu shar'i mooy ndigal yeeg yi kooku jaam bi léeg-léeg mu wuteeg moom waaye su booyee te la nga koy xaar adlun aji maandu la fiyee ci man qadaa'u foofu itam jaam bi nangu na fi ne mboolem atte yëpp yëpp euh, ci anam yëpp moo xam wér gu yaram la moo xam ràgg la moo xam woomal la moo xam ñàkk la moo xam bànneex la moo xam mettit la moo xam dund moo xam faatu moo xam bugal la lépp rek suñu borom yàlla bu ko attee ci kaw ak maam la ko atte waaye ak jéng nekku ca te amul anam bu mu tooñe ab jaam wa maa rabbuka nga xamee ne nag euh, jaar na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nangu gum nangu doon jaamu bi yàlla nangu gum nangu di doomi jaamu yàlla nangu yim nangu di doomi jimeeru yàlla nangu gim nangu ne ay jàmbaanam mi ngi ci loxol suñu borom nangu gim nangu ne yàlla ab atte moo wéy ci moom nangu gim nangu ne yàlla lu atte ci moom lu maandu la ci la sooga nag ne ko asaluka bi kulli ismin huwa lak maa ngi lay ñaan di liwaayu jëm ci yow ci wépp tur woo xam ne ci say tur yu rafet la bokk mën nañu wax ne tawassul gi gën a rëy mooy gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax bi kulli ismin huwa lak wépp tur woo xam ne yaa ko moomee wépp tur woo xam ne moom tur woowee la ka ñal na la samayta bihi nafsak yow yaa ko tànnal sa bopp yaa ko tudde sa bopp suñu yàlla moo tudde boppam ay turam ndax moom kese moo xam boppam moo tax moom képp moo mën a jox boppam ay tur kon wépp tur woo xam ne yaa ko tudde sa bopp aw anzaltahu wala nga wàcce ko fii kitaabika ci sa téere wala nga wàcce ko ci sa téere aw allamtahu wala nga xamal ko ahadan kenn min xalqika ci say bindeef wépp tur woo xam ne mas nga koo wàcce ci téere bu mas a wàcc fii ci kaw suuf wala nga xamal ko kenn ku bokk ci say jaam moo xam ay yonent lañ moo xam ay malaayika lañ ba ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax ndax gis ngeen mu ne yowmal qiyaam ci xadisu shafaa danaa rotal yàlla su jootal ko sant ko ay jant yoo xam ne kenn mosu ko ko sant teyit sama ginnaaw kenn du ñëwaat ci ginnaaw sama ginnaaw sama eh, di ñu ci sama ginnaaw di ko ko sant aw istasarta bihi wala muy loo xam ne da ko koo jagoo fi ilmil ghaybi ci xam-xamu kumpa indak fi yow wala muy loo xam ne yow xamuloo ko kenn kenn kenn kenn xamu ko waaw loolu nag day seddale bi kulli ismin huwa laka jooju day tekki ne asmaullahi alxusna nekkul lu ñu takk ci ab lim ndax tur ñetti xaaj la xaaj boo xam ne yàlla ko tudde ko ay jaamam xaaj xam ne yàlla ci téeréem yi la ko wàcce ak xaaj boo xam ne yàlla daf koo jagoo moom kenn xamu ko kenn xamu kon boo xoolee ñaan bi tawassul na ci turi su borom yu rafet yëpp yee ca jaam bi xam ak yéen ci xamut mi ngoog lan la yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan mooy antagaale nga def yow yàlla alquran rabia qalbi muy mbégteem sama xol muy maarek sama xol wa rabia rabia qalbi ar rabia ci fusuul ci at mi euh, lool li lañ koy wax mooy at mi nga xam ne su jotee xolub doomu aadama dafay belli lool lool lool lépp luy xeetu njàqare daf tey génn xeetu cawarte daf koy dugg lool kon an tajal al qur'ana al azima an tajal al qur'ana rabia qalbi wa nuura sadri nekk leerug sama dënn wa jalaa xuzni muy wuññu sama njàqare wa dhahaba hammi waaye muy demal samay euh, njàqare alhammu mooy loo xam dafa jaaxleel jaam bi dafa nekk ci xolub jaam bi ba jaaxaleel ko kon ñaan gu am solo ngi nii goo xam ne nit kaa ngi ñaan yàlla mu def xolam muy xol bu ubbeeku ci alquran di jàng jëm ci moom di xemmeem di ko setantal loolu day tekki ne alquran mooy saafara si nga xam ne moom doy na sëkk saafara ci ko ko setantal nuura sadri itam mu nekk leer goo xam ne leeruk maarifa lay doon leer goo xam ne ma ci xamee suñu borom bi ci taqala diggante dëgg ak neen wa jalaa xusni moom itam wa zahaba hammi al jalaa mooy al inkishaaf mooy wu mooy ñoreeku sama njàqare ak sama yitte yëpp yëpp yëpp ñoreeku ndax alquran moom ko borom bi subhanahu wa taala waxee rek qul huwa lilladina amanu huda wa shifa kon ñaan a ngi nii gu ama am solo goo xam ne jaam bi saa bu nekkee ci ay tolof tolof mu nekk ci ay njàqare ak jamono yi ñu ko bëree bu dee ñaan suñu borom subhanahu wa taala mën na koo teqale ak njàqare loolee yàlla ñu yàlla suñu borom dimbale ba alquran nekk suñu leeru xol nekk suñu leeru bàmmeel nekk suñu leer di àddina nekk itam suñu àndandoo ëllëg aljana incha allahu taala